baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim yaa bani aadama laa yaftinannakum alsheytaanu kama axraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaytu laa tarawnahum inna ja'alna ash-shayaatiina awliyaa'a lilladiina laa yu'minuun suñu boroom tabaaraka di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom ñaar ci jataay bii ñu génn gisoon nañ laaya bu mel nii mooy bi ko jiitu woon di wax naan yéen doomu aadama yi wàccal nañ leen ci yéen li nga xam ne mooy ay yéere yoo xam ne moom war yi shaa yoo xam ne moom ngeen di muuri seen awra yi warisha ak li nga xam ne mooy waxoon nañ ci ay wax ne ñii ne ay mooy wërsëg am na beneen wax bu ma Mawlaana Ibn baas wax <clears throat> waaye day dugg ci wërsëg ne mooy alal walla mooy alal am ñu ne mooy laal li ngay taar daal ci kaw yére yéeg yoo waaye nag li nga xam ne mooy col ko yére yi nga nga xam ne mooy ragal yàlla de moo gën lool gisoon nañ ci ci lu gàtt masala yi jëm ci sitrul awra wala satrul awra mooy muur awra yi ak ni nga xamante ne nii noonu la boo seetloo ci lu gàtt mooy kon madahibul arbaa ñoom ñépp d'accord nañ ne li nga xam ne awra yi <clears throat> mooy diggante li nga xam ne awraay góor li nga xam ne warul boroom moo kenn nit ñi di ko gis ci moom mooy diggante jumbax bi ak bëtu óom yi léegi nag est-ce que bëtu óom yi ñoom ci lañu bokk wala digg ak wala jumbax bi loolu la wute bi amoon gis nga lañ li xanafiya yu wax li al imaam Abu Xanifa bokk li mu wax ak imaamu Maalik li nga xam dafa jàpp ne jumbax ci boppam moom bokkul ci awra bi mooy du awra voilà foofu la tàmbalee ba ci bëti óom yi waaye mooy dugaalewul moom waaye nga gis li al imaamu Shaafi'i yu li mu wax ak ñeneen rahmatullahi alayhim waxoon nañ la nag loolu rebuute na ak awra ci wàllu booy julli nag kenn teg tekkiwul ne yow nag léegi da ngay ñëw terax laayoo noonu rek ay wëg daal di julli déedéet ndax li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam diñ la ko waxoon noonu la ko tere woon léegi nag insha allahu taala kon nag ñu war a continuer mu ne yaa bani aadam éeyéen doomi maam aadama yi alayhi salaatu wasalaam laa yaftinannakum ngallawaay bu mu leen fitnaal de bu leen sànk mukk a shaytaanu ki nga xam ne mooy ibliis kamaakeem ni nga xamante ne nii axraja la defoon ba daldi fitnaal ba daldi génne abawaykum seen ñaari bàyye de muy seydinaa aadam ak seen nday xawa alayhim assalaatu wassalaam minal jannati génne leen aljana jañ ñewoon yanzi'u anhuma mu daldi rocc ci ñoom daldi xëcc ci ñoom day deñal ci ñoom dindi ci ñoom libaasahuma la nga xam ne moo nekkoon seen yére ya lan moo tax suñu boroom askane la jëf ji ne Iblis a ko def voilà parce que mooy sabab bi mooy sababu ñoom la nga xam ne moo newoon seen col ko gañ doon sol waxoon nañ la ñiine ci leer la ñii ne déedéet yére aljana la am na yeneeni wax nag yoo xamante ne nii am na ci yére yoo yële waaye yooyu rek lañ ci tuddoon léegi nag Iblis suñu borom askane la ko jëf ji ndax moom moo leen poussé bañ def noonu la leen def lekk ci garab gi ba yére yañ nga xam ne moom lañ amoon daal di deñ mu ne kon yanzi'u daal di mu daal di xëcc dindi li anhuma wóllif leen ñoom ñaar libaasahuma la nga xamante ne moo doon seenuk seen moom lañ seeni làmbaay la nga xam ne moom lañ doon sol lu tax li yuriyahuma ngir mu wan leen daldi feeñal saw aatihima li nga xamante ne nii mooy <clears throat> mooy seen seen seen seen awra yi loolu la parce que iblis moom noonu la te moom nag iblis am na beneen mbir innahu dëgg-dëgg moom yaraakum da leen di gis ne huwa moom wa qabiluhu ak ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne nooy soldaaram yeeg mbokkam yi muy ñoom jinne yi ñoom shayatin yi min haythu la tarawnahum foo xamante ne yéen doomu aadama yi aleykum salaatu alayhi salaatu wassalaam du ngeen leen gis inna ñun borom bi tabaaraka wa taala naa ñoo def ash-shayaatiina ñun ñoo def li nga xam ne mooy shaytaane yi de aw def leen ñu nekk ñu ay parandoo lilladina laa yuminuun ñeel ñi nga xamante ni nii ñoom gëmuñu dara mooy ñi nga xamante ne nii mooy seeni parandoo ñooy shaytaane moom la doon wax naan wa man a'rada an dhikri moom moom ku fi bàyyi sama kii bi nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin képp ku du mooyu bàyyi fi sama lii sama alquran di di ma fàttale ku man alhamdulillah borom bi tabaaraka wa taala dinaa ko sëmbërtël benn shaytaane boo xam ne mooy nekk lëkkaaleem kon nag mbir maa ngi noonee mooy lii nii borom bi tabaaraka wa laa di wax mooy gis nga iblis ak mbokkam yi mooy awra yi di feeñ dalee na neex parce que dafa xam ne buntu la bu rëy ngir jaar ci doomu aadama bi gën a gaaw ngir man koo fowe en plus que ñoom dañ lay gis mooy dañ lay fuglu voilà di xool ñu ngi xaar yow gis nga boo fi sàgganee ba sàggane sa awra yi nga xamante ne nii moom la sa borom wax nga daal di koy muur moom buntu la boo ko sàgganee rek buntu la ngir ñu jaar ci yow te moom iblis moomu comme ni yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis mi nekk ci saxiixayn mu ne inna shaytaan la yajri min ibni aadama majra dam mu ne ki nga xamante ne nii mooy shaytaane di iblis day daw ci yaramu doomu aadama bi mooy fi nga xamante ne nit deret di dawe wala fi deret ji di daar di daw ci veine yi iblis dafay jaar kon kooku xam nga ne mos pour nga rëcc ci moom yow moom ndimbalul borom bi tabaaraka wa taala kese moo la mën a dimbali tey nekk ci li nga xamante ni dimbalam ngoog nag boo ko bëggee mooy da ngay ci ndigalam yi tey sori loo man li nga xamante ne mooy tereem yi moo tax gis nga taalibey iblis yi nag nii lañ mel gis nga ni ñu defoon fexe wuññi euh, làmbaayu mooy euh, yére suñu maam Adam ak suñu maam Hawa alayhi salaam alayhim salaatu wassalaam suñu borom nee na moom bu mu leen wuleeree leen bu mu leen fitnaal mukk moom shaytaani comme ni mu defoon noonu mooy moom xam naa ne bés bu wuññee seen sutura li nga xamante ne moom la seen boroom wax ngeen daal di koy muur te def ko muy jaamu yàlla bu ngeen ko deful rek xam na ne moom moom dina leen am voilà dina leen am loolu moo tax politique la gis nga Iblis bi muy wax ñoom Seydina Adam alayhi salaam daf leen a waatal ndax amuloon benn force bu mu leen forcer ba ñu def moom li mu bëgg lu dul mu jaar fi nga xam ne comme que ñoom li Mawlana Ibn Abbas wax radiyallahu anhuma mu ne li tax Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam daal di gëm Iblis mooy moom masula jàpp ne nit dina waat ci yàlla fekk li muy wax dina am bindeef muy wat ci yàlla fekk la muy wax amul moo tax bi mu waatee ne wa qaasamahuma inni lakuma la min an-nasihin léegi nag loolu la ne maa ngi leen di waatal ne man mii Iblis man de moom damaa bokk damaa nekk rek koo xam ne dama leen di laayi biir looloo tax ñoom ñu am ko loolu lañ ko naxee ndax dafa jàppoon ne moom moom xanaa kay kenn du waat fekk ne moom li muy waat ci borom bi nag dëgg ndëkkate yoo Iblis noonu la def waaye loolu mooy jamono jooju manu leen woon a forcer daf leen a jaar fi nga xam ne xam na ne foofu mën na faa jaar am leen ba wuññi seeni aru awra <coughs> waaye léegi nan lay def mooy dara bu dee réew la moo xamante ne nii am na pouvoir bi ay loi la koy jaarale même bu dee ne ñu sax du dañoo rafle du ñu sol lu jot mooy gis nga bu amee cinq pour cent deux pour cent jigéen yuy sol lu jot da lool da koy metti voilà day tax nag léegi nag mu leen di inspiré di leen ndax suñu boroom wax na ci suuratul euh, An'am ne seytaane yi ñoom shayatin yi ñenn ñi ñooy wax yu ñeneen ñi voilà ngir ñuy dagge ci yéen moo tax nag ñu leen di wax yu seytaane bi leen pousser ngir ñuy dugal ay loi yoo xam ne ñooy tere nit ñi sol lu jot surtout jigéen ñi sol lu jot waaye ñi koy jot sot jota sol bariwuñ waaye nañ fexe teg ay loi ne leen bërëb sàngam moom mënatu ngeen fee dugg bu ngeen fi dugg vous êtes obligé ote daal di dindi seen voile yi léegi nag fa ñu mujj mooy li ñuy def nan la ñuy def dañuy dem ba ne sax voie publique yi même mbedd mi sax léegi c'est interdit def nañ ko ci loi bi loolu lépp politique u seytaane la parce que xam na ne loolu moom bu amee mooy wallahi am na doomu aadama yi loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca xadiis ba nga xam ne ca la doon wax naan inna inna ad-dunya hulwatun xadira wa inna allaha mustaxlifakum fiha fa yanzuru maada maada tafalun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa boobu ca xadiis boo bële mu ne inna ad-dunya moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne li nga xamante ne mooy àddina de moom xulwatun xadira dafa neex te nekk loo xam ne lu werd la de wa inna allaha mustaxlifakum fiha mu ne nag te borom bi tabaaraka wa taala moom de def leen fii indi def leen ngeen di wutu wënte fii nii ci suuf sii ngir xool kan mooy jëf li nga xamante ne nii mooy li gën a baax de kon nag mu ne leen nag waaye mu ngir mu xool fa léegi nag ngir xool fa mustaxlifakum fiha fa yanzuru kayfa ta'malun xool nan ngeen fii jëfe ndax di ngeen nekk ci jëf yu baax yi tax mu ëndi leen fi di ko jaamu tey sori tereem yi mu ne kon fattaqu dunya maa ngi leen di digal man yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ngeen moytu àddina gii gu jegeen gii topp bànneexu àddina programme u àddinaay kese te yàlla dara yàlla ngeen génn ko ci wattaqun sa te na ngeen ragal tamit jigéen ñi fa inna awwala fitnati fitnati bani israila kanat fi sa mu ne ndax njëkk bu borom bi tabaar tabaraka wa taala daal di woon nattoo waa banu israil ci jigéen ñi la ko jaarale woon xadiis boobu comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci saxiixayni wallahu taala alam mu ngi noonale moo tax iblis yooyu da koo neex ndax xam na ne moom bu xasee jaar foofu ba fexe ñi nga xamante ne nii mooy soxna yi jigéen ñi dootuñ solati lu jox doot rafle mooy loolu moom de toute façon xam na ne moom politique am moom mu ngi koy gañe parce que xam na ne moo waaye yow dañuy mere képp koo xamante ne nii day muuru da leen di gêner yow rien booy wax ñu naan ñu naan c'est violent voilà le voile c'est violent lan la violent we waaw parce que c'est violent ci ñoom parce que ay kuffaar lañu mooy seen xol yi ak ñëw xam ne sax ay jullit lañu waaye dañoo mer comme yéeféer yi waaye parce que ñoo leen nàndal te nag ki la nàndal ñi ngeen bokkal bi nga bokkal teen ñoom la seeni goj di laalee kon nag mbir mi loolu kese la kon nag loolu la wuññi aw yi politique u iblis la boo xamante ne nii noonu la masa def noonu la masa nekke ci kaw suuf te xam ne ne fekk looloo ngi am moo tax nag bu la dara raw bu la dara euh, kii boo ko jaaxal ci bu ngeen ñàkk sol lu jot ji lawe mooy loolu Iblis ay doxal am mbiram te xam na ne foofu kese fa la gina mën a jaar ngir mën a am jaamu yàlla yi ngir mën a am ni nga xamante ne nii dëddloo nit ñi nga xamante ne ñooy doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam ci di jublu ci seen borom tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu le wallaahu mu ne nag moom kon ba bare teg ci beneen problème bi ñu nga xam ne ñoom lañ am mooy gis giñ ñuy dul xam ne ñu bari ci ñun duñ leen gis am na ci nit ñi ñu yàlla defal ñuy gis jinne yi mais ñu ëpp ñoom duñ leen gis loolu nag beneen atu la boo xam ne bu mu am moo tax nit ki moom fekk mu ngi def lu bon comme ni waxoon rek yow moom yàgg ku def yaramu neen yi na yem ndax iblis moom booy def lu bon rek nga sol yéeréeg solalu kos ak solal jàllaabe lu ne nekk ci bàkkaar yi yow de toute façon mooy am na la